Axusbillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi al axyaar wasallama ñi ngi sant yàlla suñ borom subxaanahu wa di julli di salmal ci muhammad alayhi salaatu wa wasalaam di suñ boroom mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak i saxaabaam ak mboolem ba keroog yowmal xiyaama di taxaw. dellu siwaat nañ ci suñu teere bi di karant conseil yoo xamne liko taxa jug mooy baaxal kër ba kër mëna baax ñi ngi tijjee suñu tarsanak di ñaanal suñu mbokk yi nekk ci filastin yàlla suñu boroom ka kàttanal leen yàlla suñu boroom dolli leen ak muñ yàlla suñu boroom euh, génne leen ci xat-xat yi xamne moom lañ nekk yàlla toroxal noonu lislaam yi. folem mboolem fuñ mëna nekk ci àdduna bi tey ji moo wara nekk 14eem euh, konsey charla euh, xamnaana gënnama lacc euh, mena bàyyi noon inchala nga bom gëna bari ma xëy benn bis rek xappleen ko. xëpp leen ay laaj laaj yoo xam ne daanaka damay laaj ba nga ne ba ngeen ni kii xanaa tey du jàngale mi mi ngi ñëw ci incha allah ah, kon concept tay bi mu ne adamu idhaari alxilaafat al ailiya amaama al awlaad bañ a feeñal wuute yi am ci biir famille bi ne bañ koo feeñal ci kanamu xale yi ñaari way dencante yi nekk ci seeni biir du ñàkk yenn saa yi di te paralem am ci ay gisiin mu ne loolu nañu fexe ba buñ ko di feeñal ci kanamu xale yi lu am solo la wax dafa tudd xale yi ndaxte xale yi ñooy ñi gëna jege waaye bu la waxee na la bul ko feeñal ci kanamu xale yi kon bul ko feeñal ci kanamu mbindaan bay liggéeyee ci kër gaak sëfër say xëy ci kër gaak waa entreprise ba ngay liggéeyee ndool ak waa koñ baak Euh, yooyu yépp fexeel ba say porolem ni bañ di ko xam sut ko xamne ak xamam daanaka don koy joxe information bi nii rek mais amul ci benn benn mën-mën boo xam ne mën na ko ci wala mu mën ko te saafara wala dara way laa danga ko jox information nii rek amu xam ko nii rek loolu boo mënee fexe ba éviter ko moo dafa am mbir bu am solo mooy docteur Mohamed Ahmed Lo da koy faral di wax lu bare nee na ka problème fi mu tàmbale mooy nit kuy dugg ci biir say jàpp ne moom du am problème mu ne la problème tàmbale maanaam kuy dugg ci biir say jàpp moom du am problème nee problème foofu la tàmbale mu ne te ñu la gënoon dañoo dugg ci seeni biir sëy mu am problème mu daan ne waaye fan la ñàmbaar tàmbale mooy koo xam ne mi ngi dugg ci biir sëy jàpp na ci xelam ne moom problème bu ñëw warees na ko mën a saafara mu ne kooku moo jàmbare maanaam koo xam ne jàpp na ne problème bu ñëw daal moom war naa mën a xam fan lay jaar ba saafara ko kooku moom kooku nga xam ne daanaka day toog di jéem a baaxal sëyam saa bu amee nee problème xam na fan la solution bi nekk mu jaarale ko foofu mu jeex waaye borom problème dëgg-dëgg mooy kiy dugg jàpp ne moom du am problème ba mukk ki nga xam ne dafa jàpp ne du am problème ba mukk kok saa bu problème amee rek day jàpp ne échec na kon ndaxte dafa duggee woon ci biir sëy bi ci benn xalaatin boo xam ne mooy man duma am problème ba mukk ndegam na xalaatin boobu moom la ci duggee saa bu problème amee rek kon danaan échec na te danaan échec na wuute ki nga xam ne dafa dugg daal ne man incha allah naa fexe ba problème du am te bu amee mën naa koo saafara kon kooku kooku daanaka mooy ki gën a tegu ci yoon. alaakulli xaal problème mënta ñàkk ci biiru sëy ndaxte bu dee ñi gën ci doomu aadama yi muy saxaaba yenent bi alayhi salaatu salaam ba ay wuute daan na am ci seen biir waaye ni xamoon nañ koy saafara loolu mooy rek li am solo mooy problème bu amee nga xam yan yoon ngay aw ba saafara loolu moom boroom téere bi mu ne ka yanduru an yaisha jamaa fi baytin duna nawin min alxusumaat mu ne dana niiw torop wala dana raar torop torop torop torop ay nit dund dund boo xam ne du àndak benn wuute du àndak benn yëngatu du benn xulo mu ne moom lu neew la parce que doomu aadama yi nag mënuñoo bokki gisiin nag mënuñoo bokki giseen ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bokki giseen ci lépp luy jafe la yenn saa da ngay gisee nii kii gisee nee moo tax faw léeg-léegi yenn saa wuute yooyu noonu di am. yenn yenn xëccoo yi di am ki gise ni ki gise ne am mu daan ne wa sulxu xayr waaye nak nañ xam ne yewenoo moom moo gën lépp lépp loo gis rek yewenoo moo ko gën wa rujuu ila al xaqi fadila mu ne ak mbaax dëgg dëgg dëgg dëgg fa nit ku baax dëgg dëgg mooy nit ku nangoo dellu ci dëgg nit koo xam ne problème am na mu nangoo daal ne moom moo juum daal di nangoo dellu ci dëgg mu ne ku baax dëgg dëgg mu daat ne bokk na ci li waral euh, lorange guy am ci biir kër gi mu ne ñaari kilifa yi biir kër gi ka seddalikoo ku ne daa am sab arme di jàmbarloog sa moroom mu ne yanqasimuuna ila muaskarayn ñaari arme daa di am ci biir kër gi ku ne di jàkkaarloog sa moroom. waaw ki am benn équipe am boo xam ne ñoom lay former keneen am ki beneen équipe am nga gis benn waay boo xam ne ben nit koo xam ne lay wax ak waa këram ay doomam ak kii bu leen wax ak seen yaay seen yaay nangam la mel seen yaay nangam la mel seen nga xam ne mi ngi suuxat ñooñu daanaka ci bañ seen yaay ah la moo tax ndaxte seen yaay dafa juyoog moom ci benn xalaat wala benn kii bu ko defee muy wut mbooloo ci biir kër gi am am ñu ko jàppale. si tamit dem créer tamit beneen mbooloo tamit <laughs> seen papa nangam seen papa nangam seen papa nangam xale yooyu noonu di gëm loolu nekk seen bokk ñoom tamit ne juddu ci combat bi rek nekkaale ci combat bi subhanallah kër goo xam ne ñoo xam ne ci benn kër lañ nekk xoloo mi nga am seen biir diggante kenn ku ci nekk wut sa mbooloo te wax dëgg fa yàlla wuute yu mel noonu waruñ ci woon a dugal sax yu mel noonu wuute yu mel noonu waruñ ci woon a dugal ab xale boo xam ne amagul dix ans nga teel a dugal ci xolam ak xelam jëmbat bañ sa waajur mu màggaalee loolu ba nekk kilifa subhanallah loolu loolu loolu loolu nekkul lu baax kon wuute yu mel noonu waruñ cee jéem a dugal sax ay xale ay mbindaan bi ci kër geeg kii nangam ak kii nangam loolu kenn waru koo def amal xaala baytin yaqulu al abu fihi lil walid laa tukallim ummak mu ne xoolal rek kër goo xam ne dangay gis waajuru góor wa di wax doom nangu bul wax ak sa ab mere bul wax ak sa yaay mu ne nga gis wet ga yaay ja di wax doom ja naan ko bul wax ak sa pap nangam la mel nangam la mel nangam la subhanallah loolu noonu dangay indil xale yi mu ne problème mu xel daanaka sa ni ñu waroon a woo ci seen jàng dëgg-dëgg ni ñu waroon a am xel mu dal daanaka duñ ko mënati ndax dañuy nekk ci problème mu xalaat yi moo tax seen papa xoloo seen yaay lan moo seen yaay xuloog seen papa lii nangam problème daanaka day mujj yàqal leen lu baree bari ci seen àdduna seen jàng seen liggéey ak lu baree bari nga problème yooyu noonu moo koy yàq moo ko yàq mu ne kon fal naxrif ala adami wuquci alxilaafaat wal nuxaawil ixfaaha mu ne kon nañ xër nañ xër lépp luñ mën fexe ba nëbb wuute yooyu noonu fexe ba nëbb fexe ba nëbb ko ba xam ne xale yi duñ ko xam wuute bi moom mënta ñàkk loolu boo nga teel koo dugal sa biir bopp xam ne wuute bi ak problème yi mënta ñàkk mais lim lay jàngal fii tey mooy nga xool noo ko nëbbee xool noo ko noo ko calmer borom xam-xam yi dañuy wax naan ka meroo saa bu am a meroo saabu bu tàmbalee am nee nañ génnal yow ku góor ki génnal génn bu la fekkoon nga toog aywa tëddal lii meroo meroo ci cadre jeune d'une manière générale ci lépp meroog sa xarit meroog sa soxna meroog sa borom kër meroog sa lépp bu la fekkoon nga toog nee nga tëdd bu la fekkoon nga tëdd maanaam del changer position bi mu la fekk del changer position bi mu la fekk di muslu ci seytaane a'udhu billahi minash shaytanir rajim surtout génn boobu boo génnee nit ki fa des bo amul ku mu waxal moom dana noppi waaye illaa bu taxawee mu wax da nga wax xale yi génn di xool si lu xew ña nekk ca suuf waa koñ bi taxaw ci seen balcon yi di yër lu xew foofu noonu kan mooy coow foofu bu ko defee day mujj yow ñëpp a ngi taxaw ñu ngi lay seetaan ñëpp a ngi taxaw ñu ngi lay seetaan te subhanallah suñ jamono ji ba moytul sa am na koy enregistré euh, lépp mën a ne moo tax yu mel noonu boo mënta wax ak ki nga joteel ngeen bàyyi ba ngeen wéet nga ne ko nangam ak nangam jarta jarta eh, feesal yenn ki eh, nettal woon na fi nga dars bi passé alayhi salaatu wasalaam dafa aaye ci néeg yaay Aisha kenn ci soxna yi daal di tibbal yenent bi ko xam ne aayewul daal di tibbal yenent bi ya Aisha bu mu gisee palaat bi mu fiir daal di toj palaat bi xool leen leen bu baax a baax ni ko yenent bi fajee nee na yenent salaam alayhi salaatu daa jug. naan xaarat ummukum xaarat ummukum waay waay waay waay yéen tey seen yaay fiir na waay tey seen yaay fiir na xaarat ummukum xaarat ummukum daa di dajale damitu palaat bi daat koy tuur fañ ko war a def kambalit ma daa di jël ci palaatu yaay Aïcha a palaat bu nuroog palaat bi ko kee tippaloon jox kañ ko yónni woon ne ko demal nga yóbbu problème bi jeex kañ delloo si palaat ba xamul ndax yonent bi lekk na la ca nekk wala lekk wax moom xamul ci dara ki nga xam ne moo dama palaatu jàmbur jël leen ci ay palaatam joxe problème bi jeex tey imaginel tey bu taxawoon ci ca buntu ca euh, buntu nekk ba naan danga nangam la moo tax ngay toj palaatu jàmbur ni nga soxaree ni nga kiiwee kañ tuur palaatam daal di jóge fee tamit génn ah kon ndakate xamoon naa ne lii dana ko <laughs> bu ko defee bu ko defee ñëpp am ci yoon. bu ko defee ñëpp am ci yoon léegi nag bul xam nit ñi buñ génnee tey kër diw dafa amoon problème kër diw dafa amoon problème kër diw dafa amoon problème subhanallah yooyu jar na eh, jar na di bàyyi xel oustaz eh, naan eh, naan nettali ñaari histoire yoo xam ne damay wax xëy na tey loolu nekkul sax li nga xam ne mooy moom mooy mooy conseil mais xaw na ko laal tuuti muy régler problème naan nettali ñaari xisa yoo xam ne benn bi niñ ko réglé mi ngi jóge ci ku góor ki beneen bi niñ ko réglé mi ngi jóge ci ku jigéen ki ñaar yëpp Oustaz Niang Baye nettali na ko euh, nee neen imam ba kooku ab imam la xëy na vaar la wala ku mel ne moom imam ba dafa waaj bay dem di xutba ji nee nañ ka ndaw sa sonal ko ne ko dig ma may sama baat dig ma may sama baat dig ma may sama baat ma may baat nee na mu ne ko loolu rek nga bëgg mu ne ko waaw na mu ne ko toogal aywa toogal loolu kenn too toogal ma may la ko léegi toogal nee mu toog rek ima bi daal di gaaw yóotu fëyam bi mu war a xutba rek daw mu génn dem jàkka ja génn dem jàkka ja dem xutba xutbaam pare ànd ak yenn xaritam dem kër dem kër añee ji dem añee ji kër xaritam yi toog fa toog fa toog toog toog fa toog fa toog fa bu nee nañ ba mu ba mu fa toogee ba guddi oustaz nee na ba muy dem mu jëndaale diw yi daal di yóbbaale. mu fekk soxna saa ngi nelaw nee na mu yee ko ne ko tey ci suba de man mii de maa la tooñoon maa ngi jéggalu moo tax indaale naa la lii comme sëriñ hmm. nga problème boobu ki daal di jeex. boobu ku góor ki moo ko réglé mi ngi noonu benn ñaareel ba euh, moom it nee nañ ku góor ka dafa dóor soxnaam kat daf koo dóor te foofu sax bala may jàll naa insister à hmm, chaque fois ci gaa yi àbb bi ñuy àbb eh, wadribuhunna ñaari baat ñett nee na la wadribuhunna ñaari baat ñett nee na la wadribuhunna foofu noonu il faut ngeen tey gis nga charia dafa indi ay solution teg teg ay solution lépp loo xam ne nag boo ko jëlee lépp loo xam ne solution yooyu noonu boo ko jëlee la nga doon séentu ci résultat ragal nga ne doo ko am kenn jëlloowu la lool il faut ngeen bàyyi xel lool lii kat moom mooy li war a am mais est ce que bu ma ko defee résultat bi ma doon séntu ndax danaa ko am nga ne ah sama xel li ma jox mooy nangam duma ko am bal sax damay gonfale problème damay yokk problème bàyyi ko. cheikhul islam ibnu taymiya nee nañ rombe rombee gaay ni naan sangara waaye jane ko ah ñee dañu ngi naan sàngara est ce que duñ dem daal di nangu seen sangara bi Ibnu Taymiya dana ko no bàyyi leen ni naan seen sàngara bu ko defee buñ naane seen sàngara ñoom dinañ màndi bu ko defee ñun ni mën a am jàmm mën a jaamu suñ borom way laa boo nangoo nga sàngara bi ñun duñu am jàmm ci suñ kaw lañ jëm si maanaam léeg-léegi il faut nga xam li war a am waaye ak ndax bu ma ko defee lan moo ci war a topp maanaam jar na bàyyi xel loolu lay wooy itibaarul maalat wala awaqib maanaam chaque fois ngay xool li bu amee léegi après affaire bi fan lay mujj affaire bi fan lay mujj gaa yu bari duñ bàyyi xel lool dañuy dem jël dara rek naan charia ko wax yàlla ko wax ya nangam te léeg-léegi doo doo bàyyi xel lenn doo gis dafa am dafa am fu ko war a defee li kulli maqaamin maqaal lenn loo gis dafa am fu ko war a defee ak fu ko war a utiliser kon yooyu noonu bàyyi ko xel nga baax na torop torop ah, ma continuer waa ji dóor na soxna sa bi mu ko dóoree nee nañ soxna sa jekki gis ca fenêtre ba ay parents am di ko seet si hmm. ah, moom soxna si gis ay parent am ndekete ñooy dugg si noonu borom këram tamit siggi xam ne ñee di ñëw ne ay ay ndaw si lañ te door na ndaw si nag ba ndaw saa ngi jooy nee nañ mu mu mu gaaw dem mu gaaw dem moom kam moom ndaw si gaaw daal dem daal di sol génn bi ah defar kanamam defar lépp fexe ba kenn gis ci moom am mandarga buy wane ne da jooy wala dafa nekkoon ci fitna. Ah, waaye ja moom ba mu gisee eh, parents yi di kii rek moom tamit gaaw na daw dem làqatu ji moom moom gaaw na dem dem làqatu ji nee na ñooña ñooña daal di sonné bi ñu sonné ndaw si daal di ñëw daal di leen tijjil bu leen tijjilee indi leen ndox indi leen boisson waxtaan ak ñoom nangam ñu ne ko ànd sa borom kan mu ne ah, xam naa mi ngi ci biir xam na dafa jàpp xam naa day wàcc mu génn waaye ja ba mu déggee seede yi ko ndaw si seede rek daal mi ngi ci biir xam naa day wàcc léegi mu ñëw rek moom xelam daal moom mu génn. together toog waxtaan waxtaan waxtaan ba ñooña ñibbi ba ñibbi jee mën a ndaw si nag nañ ànd marché <laughs> ndax façon or boo bëgg euh, ma jënd la ko kooku réglé na problème ti coow amul nekku fa di yokk nekku fa di kii nag ñaar yëpp imaam njang bay euh, nettali na ko li ma bëgg wax ay problème danay am nit ki di ko réglé ci façon réglé boo xam ne ñoom dëkkal duñ yëg duñ yëg la xew ñoom dëkkal duñ yëg la xew %e Yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis dafa dem ci kër Ali bin Abi Talib bam demee mu fekk fa Aisha afwan mu fekk fa Fatima fekk fa Fatima soxna euh, Ali mu ne ko ana sa boroom kër waxewu ko noonu sax dane ko ana sa doomu ana sa doomu ana sa doomu euh, baytax sa doomu baytax. ndax nga yenent bi moo ko Ali ay doomi bay lañ ba mu ñëwee moom yenent bi waxul Fatima ana sa borom kër mais dana ko ana sa doomu baay tax na ibnu amika mu ne ko ah, Fatima ne ko ah de problème dafa dox suñ diggante mu daal di mer daal di génn yenent bi daal di laajte daal ne fan la Ali ne gaa yi daal ne ko Ali kat ma ngi ca jàkk ja tëdd Yonent bi alayhi salaam daat dem ba ca jàkka ja fekk ko mu tëdd fam tëdd sax xawna am suuf neena mu fomp ko yonent bi di raay di ko raay di fomp suuf si nan ko qum ya Aba Turab yow bàyyi suuf si jugal yow bàyyi suuf si jugal. Qissa bi ni yu baaree bari wala ay njariñ yu baaree bari lañ ci mën a tiire yoo xam ne ñoom ñi ko seq kenn ku ci nekk joxe na ci bind koy xool yonent bi joxe na ci bind. Ali ibn Abi Talib joxe na ci bind Fatima joxe na ci bind xoolal alayhi salaatu salaam ñëw bi mu ñëw ci kër ci kër Ali fekk fa soxna sa muy Fatima borom xam-xam yi nee nañ bi muy ñëw xam na ne am na wuute bo am seen diggante xam na ne xaw nañoo jote moo tax waxu ko ne ko ana sa borom kër mais def na ko ana sa doomu bay tax ana sa doomu bay tax pour won ko ne ko ki nga joteel nii xam le xam leen ne sëy rek boole wuleen mais da ngeen a amoon mbokkoo am na lu ngeen bokk daat koy wan xeetu mbokkoo giñ bokkoo daat koy delloo siwaat ci eh, bokk giñ bokk maanaam lu xóot la ama mën naa ñëw ne ko ana sa borom kër wala mu ne ko ana Ali ibn Abi mais dafa ñëw ne ko ana sa doomu bay tëx borom xam-xam yi neen loolu daf koy ishaara daf koy junj ne ko kii nga joteel nii dafa am lu ngeen bokk même bu dul sëy dara dafa am lu ngeen bokk yéen ñaar dafa am leneen lu leen boole lu bokkut ak lii bu xóot ñi na ñaareel ba bokk na ci ka njariñ yi ci nekk faatima waxu ko liñ jote waaye daf ko wax ne ko maag sama boroom maag Ali ibn Abi Talib kat dafa am lu dox suñ diggante subhanallah wax ko ne ko nangam lañ jote bu nekkoon fii xam nga boo tijjilee kenn rek buntu rek ne ko nangam rek mu tàmbali la moom kay chaque jour nangam lay def nangam lay def lii la def ma ne ko lii ma ne ko lii mu daal di mer nag daal di kii subhanallah euh, Fatima waxul yenent bi alayhi salaatu salaam luñ jote def na ko dafa am lu dox suñ diggante bi na mbokk jullit ñi dafa am lu dox suñ diggante jeex na nekku fa di jéem a détaillé yenent bi alayhi salaatu salaam tamit ëpp ko fekk nekkaatu fa tamit nekkaatu fa tamit di ko laaj naa ko loolu laa bëgg a xam lu mu doon déedéet déedéet déedéet nigam leeralul la ko jarta soog jarta nekkaat di yokkaat ay leeral lu mu doon ah, moom kay temps yi kenn xaw na maa ñaaw sax ci moom njort nee na dafa dem beneen bi nee nañ bind bi fa nekkaat mooy Ali ibn Abi Talib ba mu amee problème ak Fatima dafa génn toogul ci kër ga ndaxte léegi-léegi toog léegi-léegi toog ci kër gi day yokkaat problème bi ngay wax mu lay tontu kii di wax kii di tontu kii di ba mu amee moom ba mu amee moom problème rek dafa génn moom Ali dafa génn moom toogaatu fa moom dafa génn loolu bind la. maanaam problème am na boo fa toogee di wax kii wax kii tontu kii wax kii tont kii di wax kii di problème du jeex wa kër ga am ci yoon waa koñ bi am ci yoon waa dëkk ba am ci yoon waa whatsapp sax waa club house mën nañ cee am yoon kii di wax rek kii di kii di na Ali ibn Abi Talib génn génn dem beneen bind bi nga xam ne moo fa ne mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk ko bu mu ko fekk ci jàkka ji xam ne kii kat dafa am ak soxnaam problème kon xam-xam yi nee nañ looloo tax mu naan ko yaa abat turab yow bàyyi suuf si ndeysaan di kafak moom maanaam ñëw di kafak moom pour xaw a wàccee xàmmeram xaw a kafak tu moom tuuti bañ xam ne problème yi amul solo nangam maanaam wax ji mu ko wax ne ko yaa abat turab nee na xeetu kaf la ndeysaan ngir bëgg a wàccee mer bi yonent bi alayhi salaam ngir bëgg a wàccee mer bi nga xam ne euh, moo ko jot moo tax ma naan ko yaa abat beneen bi nee na raay gi mm. mu koy raay ndeysaan di ko raayal suuf si di ko fompal subhanallah yii yëpp ay xeet ñeewantal la gu yonente bi alayhi salatu salaam doon doxalee moom Ali pour bëgg ko dalalaat bëgg génnewaat mer bi nekk ci moom ba mu mujj mën a delluwaat këram. lii lépp bokk jullit ñi li ma bëgg a wax rek ci gàttal maanaam gaa yu baax ya te yeewu dëgg-dëgg te xam fa ñuy teg seeni tànk ña ngay régler seeni problème te ken du ko yëg ñaar nit du ko dégg. ñaar nit ñaar nit du ko dégg euh, borom téere bi daal di jeexal daal ne wal nu xaawil ixfaaha nañ fexe jéem nëbb mboolem problème yi nga xam ne mooy am wa nasalullaha an yuallifa bayna al qulub ñi ngi ñaan yàlla mu dëppale xol yi boole xol yi ba problème di néew te problème saa bu amee it nit ña xam yan yoon lañuy jaar ba saafara lu mel noonu loolu mooy concept tey bi a feeñal yenn wuute yi ci kanamu xale yi euh, ak ci kanamu mbooloo fepp fu mbooloo nekk rek nga bañ di ko fa feeñal ndaxte daanaka doo ci am resultat bu baax yàlla njàla may digg ak topp ak xam ak jëfe allahuma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyika muhammad wa ala alihi wa sahbihi al axyaar wa sallama tasliman kathira ñi ngi delluwaat di ñaanal suñ bokk ya nekk ci Palestine yàlla suñ boroom may leen jàmm yàlla suñ boroom may leen ndam ci seeni noon yàlla toroxal noonul islaam yi mboolem fuñ mëna ne waaxiru da'waana anil hamdulillahi rabbil alamin